أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام حجة الإسلام أبو زكريا النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil haadi wal arba'iin wa an Anas radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam man xaraja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a rawahu tirmidiyu rahimahullahu wa qaala hadiisun hasan kon al imaamu al haafizu nawawiyu rahimahullah mu dikkaat ak ñun ci chapitre bi ci garabu nit ñu tool tool nit ñu sell ñi di garab gi radiyallahu anhum wa ja'alana minhum amiin moo gisoon nañu muy deux cent deux cent quarante et un baabu fadlil ilmi bii nga xam ne moom dong la indi ci kitaabul ilmi muy benn chapitre bi kese muy wax ci ngëneelu xam-xam ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ hadith mille trois cent quatre-vingt-quatre mu ne woon wa anhu muy sayna wa mawlana abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikra allahi ta'ala wa ma wala wa aliman wa muta'allima walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis beneen xadis mu ne wa muy xadis mille trois cent quatre-vingt-cinq mu ne wa an anasin mu ne wa an anasin mu ngi jële ci sayyidina mawlana anas radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa man xaraja képp ku génn fii talabil ilmi ci sàkku xam-xam fa huwa kookee fii sabilillahi mu ngi ci yoonu yàlla hatta yarja ba kera muy dëpp waaw ba kera muy dëpp mu ngi ci salay kooku mu ngi ci yoonu yàlla sooy yoonu yàlla nekk mu ngi mel ni ko dem di jihaad waaw akbar mu ne hadis bi rawahu solo ko kan at-Tirmidhi yu di al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata eh, eh, eh, ibn Musa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi Allahu akbar waaw kon hadith bi moom masuñu koo gis kon mu ne kan rawahu at-Tirmidhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ko solo ñu ne la bi imaamu Tirmidi moom moo ci wéete mooy ñeneen ñi waa kutubu sitta kenn indiwu ko mu ngi gondi abwaabul ilmi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu fadli talabil ilm allah <laughs> waaw ginnaaw hadiis sayna Abu Hurayra man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma moom la fa njëkk di après daal di ciy teg bi voilà mu ne hadathana Nasr ibn Ali mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Nasr ibn Ali di Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Suhban ibn Abil Azdi al-Jahdami yu Abu Amr al-Basri nekk sëriñ waa kutubu sitta génn àddina la 250 rahmatullahi alayhi qala mu ne hadathana Khalid ibn Yazid al-Ataki mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Xaalid ibn Yaziid al-Atakiyu di Xaalid ibn Yaziid ibn Jaabir al-Azdiyu al-Atakiyu Abu Yaziid ñi ne Abu Hamza ñi ne Abu Salama al-Basri al-Lu'lu'i al-Haddadiyu rahimahullahu ta'ala mu ne moom an Abi Ja'far ar-Raazi moo ko jël Abu Ja'far di Iisa ibn Abi Iisa Maahaan ñi ne non Iisa ibn Maahaan la ibn Ismaa'iil ñii ne Isa ibn Abdillah ibn Mahan waaye si yo woon ci Abu Ja'far ar-Razi al-Marwazi al-asl al-Basri rahimahullah génn àddina euh, vers euh, am nañu ne vers les années cent soixante am ñu ne diggante cent quarante ak cent cinquante wallahu ta'ala a'lam ayya dhalika kana an ar-Rabi' ibn Anas mu jële ci Seydina ar-Rabi' ibn Anas euh, muy ar-Rabi' kii nag bu surtout imam Seydina Anas de bi pa kañ lañ ko doon wax keroog Euh, moo doon wax ne euh, euh, ki nga xamante ne amul xam-xam ki nga xam ne ragalul yàlla kooku amul xam-xam voilà inna alladhi lam yaxsha allaha laysa bi aalim voilà <laughs> tey nana moom la borom masalik radiyallahu anhu maa doon way inna alladhi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna al funun ar-rabi' ibn anas mii la muy ar-rabi' ibn anas ibn ziyad al bakri al basri al khurasani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 voilà mu ne hada hadithun hasanun gharib wa rawahu ba'duhum falam yarfa mu ne lii hadith la boo xam ne hasanun waaye da cee teg gharib voilà loolu di dellu lañ waxoon imaamu Nawawi indiwul gharib yi dane wa qaala ha wa hadithun hasan gese loolu waxoon nañ waxati soit mu nekk koo xamante ne dafa doyloo li euh, euh, ci yem ci hasan gi wala rek mu moom nusxa yim ci amoon mooy xarib yi ak ci wallahu taala alam mu ne am nañu ko solo ñenn ñi hadis bi mais yëkkati wuñ ko ci Seydina Anas layam waxul ne nanti ma lay saa saa moo ko wax léegi euh, hadis bi euh, mu des est-ce que bi imaamul Nawawi imaam al-Hafiz ibn al euh, al kii Euh, at-Tirmidhi nee na hasanun gharib Nasr ibn Ali léegi nañ loolu lañ ko fàttoon Nasr ibn Ali moom kenn du laaj mooy kan mooy sëriñu waa kutubu sitta mu ne haddathana Khalid ibn moom borom Taqrib at nee na saduqun voilà moom daa nekk koo xamante ne ku dëggu waaye day juum ah mu ne an Abi Ja'far ar-Razi Abu Ja'far moom saduqun sayyi'ul hifz waaw xusuusan an Mughira moom ku dëggu waaye ku ñaaw ak takk la rawatina buy jële ci Mughira ah, ah muy eh, moom eh, moomee kon <laughs> Abu Ja'far léegi an Rabi' ibn Anas Rabi' ibn Anas saduqun lahu awham voilà mooy nit la koo xam ne ku dëggu la mais daa am ay def defle voilà kon eh, loolu moo tax hadis bi am ci boroom xam-xam yu ne noo hadis bi wéru ah. voilà hadis bi lay bi wér parce que gaa yi nii yëpp te amul ko leen taaba bon loolu euh, saway <laughs> même bu dee imaamu Suyuti al Jaami' as-Saxiir da ko mandargal ke ne lii lu wér la mooy bu nee wér na tamit mooy ci yeneen xadis ndax yeneen xadis yi nga xam ne ñooy wax lu mel nii wala di junj yu mel nii waaye sinon moom xadis euh, bii moom euh, bu dee ci càllale bi rek ngay xool te amul yoon yu bari mooy xadis bi fiihi problème léegi kon ginnaaw loolee xadis bi nii euh, lëkkaale yi mag suñu bunt bii di wax ci ngëneelu xam-xam yonent bari saa saa bi ñu xamal ngëneelu xam-xam te ne man xaraja fii talabil ilm képp ku génn ci yoonu sàkku xam-xam kooku mu ngi ci yoonu yàlla du waxoon na fay man salaka tariqan yaltamisu fiihi ilman sahala allahu lahu tariqan ila al janna waaw fi sabilillah lan mooy lan mooy terminus mooy aljana mooy ngërëmu yàlla mooy aljana kii sàkku xam-xamit kooku mu ngi ci sa mu ngi ci yoonu yàlla wa nga xam ne moo koy jëmale ajjana comme ne na Abu Hurayra bi ñu waxoon mais képp na yenn saa sam ne képp koo xam ne soo mënaaw yoon di fa làmbatu xam-xam boroom bi dina ko yombalal yoon wa koy yóbbu ajjana voilà kon kooku day nekk ci yoonu yàlla ba ni muy dépoussé boo demee di wuti xam-xam nga woyaa si ngir sàkku ji xam-xamu diine boo xamante ne comme ni nga xam ne noonu la ko salaf yi doon defee nga xamante ne ñoom loolu moo doon moo doon seen mbir quoi voilà voilà moo doon seen mbir moo daal imaamul Buxaari yi def baabul xuruuji fi talabil ilmi wa rahala Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma masirata shahrin ila Abdillah ibn Unays radiyallahu anhu fi hadithin wahid wazug wa zakara wa para imam an-Nawawi kii mu tudd moom al imam al al hafiz al Buxaari hadith sayna Abu mooy bi ibnu abbas bi nga xam ne mooy sayyidina musa alayhi salaam nabiyullah ba mu demee di gàddaa di di di di di laxas di tukki dem ngir seeti ki nga xam ne mooy alxadir ma ko borom bi ne woon boo demee majma al bahrayni di nga ko fa fekk voilà waaw kay kon loolu lépp di wane li nga xamante ne nii mooy ngëneel lu nekk ci laxas dem di wuti xam-xamu diine ndax loolu boo ko defee na la leer ne yaa ngi ci yoonu yàlla yaa ngi ci yoonu àjjana ba ni ngay moo imaamul Buxaari dana buntu gi alxuruj ngëneel li nekk ci génn fii talabil ilmi ci di sàkku di xam-xam mu ne war a na daal tukki na Jaabir ibn Abdillah di Jaabir ibn Abdillah al ansaari radiyallahu anhuma ibn Amr ibn Haram dox na lu tolloo radiyallahu anhuma doxu xamante ne weer jëm ci kan Abdallah ibn Unays fële ca Sham ngir moom it saxaaba la woon ngir benn xadis bu mu moom moo ko nettali jëli ko yonent bay saa saam Seydina Jaabir nekk Medina neewul bon man dégg naa xadiis mi ah ça me suffit ah comme ngi nga xam ne ñu gàttañ lu ci yiw te tamit xamuñu valeur u xam-xam dëgg-dëgg ñun suñu classe yi noon lañ ko doon defee voilà te bu ma juwul waxoon naa leen fi ne loolu gis nga loolu Seydina Jaabir def képp koo xam ne léegi en tout cas li ci ñun koo dégg ne noonu la doxale wallahi bu dee koo bëgg nga tem nga jàpp ne sawaay nag nañ ko seetali sëriñ bu ko ñaanal ko parce que sawaay commencé naa kiti kay na commencé naa kannasu kii la hawla waaye mais dégg ngeen sawaay li def ba pare gaa yi di ko jamaat jàpp ni kii nii moom wérul wérul walla wérul mooy lan Seydina Jaabir radiyallahu anhu dafa jënd ta ta lool mooy dafa jënd dafa utug giléem boo xam ne spécial ngir dem voyage dem ba Sham jóge Medina ba Sham ngir lan ngir déglu benn xadis boo xam ne ndax Medina gi mu nekk nettali nañ ko ko waaye ka ko dégg ci Yonent bi saa salaam waaw ak mooy ar-rihla di laxas ngir am talabu talabu as-sanad al-aali am euh, càllale boo xam ne bu kawe la moo xam ne moo xam ne yow sa diggante Yonent bi saa saam ñu néew fay nekk. maroon na ne dégg naa ko wax nañ ma ko ne euh, voilà ñi ma ko nettali ñu wóor leen jëlee ko ci Abdallah ibn Unays mu jëlee ko ci Yonent bi saa salaam te mooy xadisu mooy xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ne borom bi moo doon wax waaw te yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xamle ne yawmal qiyaam bépp benn julli du dugg àjjana bu dee daa yoreel kenn ak lu dul dina ko fay waaye benn yéeféri du dugg safara lu dul bu dee daa amal bi ak kenn lu dul dina ko fay mu nekk roog la borom bi naan ana bayyaan voilà kon nag mooy xadis boobu noonu la demoon jënd gëléem ñu naan déet mu dem ngir voyage boobu dem ba Sham loo xam ne un la lay ci Abdallah ibn Unays radiyallahu anhu ba mu ñëwee ci buntu bi la taxaw daal di yëglu booyam bi ka koy liggéeyal ne ah eh, eh, ne ko naka sa sang yooyu g ko eh, mu ne mu ngi ci biir mu ne ko yëgalool ma ko ne ko Jaabir ibn Abdillah mu ne ko Jaabir boog nee ko Jaabir moo nekk ci bunt bi di yëglu waaw ah, booy bi dugg wax ko Seydina Abdallah ibn Unays mu ne ko ban Jaabir mu ibn Abdillah mu ne ko waaw rek mu kontaan génn waaw daal di koy tatagal waaw xam na ne Medina la jóge voilà radiyallahu mu ne ko après biñ waxtaanee noonu nuyoo mu ne ko ah man de leen na ma fi indi damaa dégg xadis boo xam ne dañu ma ne yow yaa ko dégg ci Yonent bi sallallahu alayhi loolu laa bëggoon a dégg ci yow mu ne ko waaw wax ko xadis bi Seydina Jaabir na ko maa ngi dem mu ne ko déet toogal <laughs> mu ne ko déedéet lii rek ma fi indi woon <laughs> daal di jëlaat jëlee man dégguwaat ngir doxaat doxu weer ngir àgg Medinatul Munawwara ala saakina afdal saab saab sawaay lii xam nga mooy lan tey yàlla xam na koo xamante ne nii ci ñun en tout cas ñu bari nii lañuy ñuy xalaate yow da toog fii dégg ñu naan am na koo xam ne mu nga Johannesburg mu nga Afrique du Sud wala sax mu nga ca biir Casamance ca Ziguinchor di wax loo xam ne hadis la wala di jàngale waxuma la eh, eh, alquran gu leer yow nga ne man nag dama bëgg dem ci moom dégg loolu ci moom directement pas par ay intermédiaire par ay vidéo luñ may yónnee day dégg ma dem ma toog mu toog waaw mu toog ma toog dégg ko ci moom nga dem dégg loolu mu wax la ko ci saa si nga jëlaat sa avion jël sa avion de mooy yow da ngaa fay Transavia wala lu la neex Air Sénégal Air lu la neex Air France waaw wàcc aéroport bu jëlaat beneen avion boo xam ne moo lay yóbbu Cap Skirring <laughs> nga dem Cap Skirring wàcc jël lu la yóbbu ci biir àllub bi naa bi ba nga àgg ca sëriñ ba ma la sëriñu talsamkat yooyu ah xërëmkat yooyu déedéet kii xam-xamu diine bu leer <laughs> voilà gars yi boo waxee ci àll bi nag ñu jàpp ne mooy sëriñu buxaabakat yooyu nga xam ne dañoo soof <laughs> waaw di la yàqal sa ngëm yàlla ba pare dugal la ci njibar bu yiis xam nga ne ñooy taxul ñuy wax nga ñëw ba foofu déglu ko mu wax ba pare nga ne ko maa ngi ñibbi <laughs> mu ne la toogal ma nga ne ko loolu yi rek ka ma indi woon toogal fan sa jël vol bi ci tegu di demaat Ndakaaru jóge si Skirring dem fa jëlaat vol bi nga xam ne moo koy indiwaat Lyon wala Paris wala euh, Milano wala yooyee wóor na yàlla képp koo xam ne mbokkam la boo yëgee ne sawaay loolu la def moo da nga naan nag sawaay nag vraiment nag nañu ko jógal nag képp ku ko bëgg ci ñun nañ dem seeti sëriñ boo xam ne waaw ba léegi nag ñu ngi commencé nag di la dugal ci ay xërëm yoo xam ne gaa yoo xam ne boo demee ñu ne dañ la koy dañ lay liggéey ngir nga correct <laughs> wala iyaazu bi loolu la ñuy parce que xam-xamu ñun xamuñu xam-xamu yonent bi saa saam dëgg-dëgg valeur am waaw waaw ñii ñoo ko xamoon waaw allahu akbar Seydina Muusaa di yonent bi yàlla alayhi salaatu wassalaam keroog ba muy jàngal ci waa banu Israaïl alayhi salaatu wassalaam ba am ku jóg ne ko di leen leeral ay xam-xam am ko ne waa yow waa Musa yow am na ko la gën xam mu ne ah xaw ma ko de <laughs> benn mu ne déedéet xaw waaw mooy kii xamu ko suñu borom nag ne ko déet xaar am na koo xamante ne sama benn jaam boo xam ne mu nga ca majma al bahrayni waaw dem fa boo demee foofee di nga dajeeg moom <laughs> waaw boo fa demee mu kooku nag am na loo xam ne moom lu ma ko xamal la loo xam ne yow xamaluma la ko yow Muusa même bu dee ne yaay yonentu bi yàlla allahu akbar allahu akbar ah <laughs> waaw loolu la looloo fo yonentu yàlla nga xam ne mooy gi xooli kaayu yàlla ci jaan yi jamono joojee bokk ci ulul azmi waaw ñi nga xamante ne nii ñoo gën a màgg waaw ci mbindeefu yàlla yi waaw ginnaaw Seydina Muhammad ginnaaw Seydina Ibrahim alayhim asalatu wassalam mbindeef mi gën ci ku yàlla bind mooy Seydina Muusa ibn Imran waaw alayhim asalatu wassalam waaye teewul yàlla wan ko ne ko am na ku la gën a xam nag <laughs> waaw am na koo xam ne pas moo la gën a xam ci luñ joyal de mais am na lu ma ko xamal loo xamante ne yow mii xamoo ko waaw akbar te moom lay wax ca suuratul kahf wa id qaala Muusaa lifataahu laa abrahu hattaa abluga majmaca albahrayni aw amdiya huquban falammaa balagaa majmaca baynihimaa nasiyaa huutahumaa fattaxada sabiilahu fil bahri saraba falammaa jaawazaa qaala lifataahu aatinaa ghadaa'anaa laqad laqiinaa min safarinaa haazaa nasaban qaala ara'ayta id awaynaa ila as-saxrati fa innii nasiitu al-xuuta wa maa ansaaniihu illa ash-shaytaan wa maa ansaaniihu illa ash-shaytaan wa an adkurahu wattaxada sabiilahu fil bahri ajabaa qaala zaalika maa kunnaa nabghi fartaddaa alaa aasaarihimaa qasasan fawajadaa abdan min cibaadinaa aataynaahu fawajadaa abdan min cibaadinaa aataynaahu rahmatan min cindinaa wa callamnaahu min ladunnaa cilmaa qaala lahu Muusaa hal attabi'uka alaa an tu'allimanii mimmaa 'ullimta rushdaa te suuratul Kahf yooyu lay wax yonent bi yàlla di ñetteel position yi gën ci yàlla bind mu dem ne ko demal nga uti nga naa la dajale koo xam ne am na lu ma ko xamal lu ma la xamalul Seydina Muusaa ngir dem gisi kookee di sàkku ji xam-xam ba kookale am moo tax ba mu ñëwee waaw ba mu fekkee abdan min ibadina benn ci suñu jaam yi nga xam ne jox nañ ko yërmande gu mag bu tukkee ci ñun xamal ko xam-xamu lag nii xam-xam boo xam ne ci borom bi dëgg la jóge Seydina Muusa alayhi salaam li mu yor a gën a màgg fuuf waaw ndax ci lay gindee jaam yi te borom bi moom la yónni ci jaam yi ci waa banu Israël waaye nag am na ay xew ay ay ay ay sew sew xam-xam yoo xam ne moom war na ko kële te ko waaw kay waaw te bi mu ñëwee dafa moom ci woppam di ki gën ci jamono ji moo wax koo xam ne moom moo ko gën ne ko hal attabi'uka ndax duma la topp waay ndax dooma may ma ma ma ma ma ma ci waxin ma tarbiyawu ci kaw ala an tu'allimani bu ma àndee yow nga xamal ma mimma ullimta rushda li nga xam ne dañ la koo xamal xamal la isna la ko mooy borom bee la ko xamal rushda muy njub waaw mu ngi noonu mu mu dox dëgg lu yàgg yooyu yëpp ànd ak booyam ba Seydina Yusha ibn Nun alayhim asalatu wasalaam nabiyullah ginnaaw bi dox loolu lépp seeti xam-xam boo xam ne am na keneen ku ko am kon loolu mooy fadlu ku nekk ci yoon woowu mooy yaa ngi ci yoonu yonent yi alayhim asalatu wassalam man xaraja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah képp ku génn ci sàkku ji xam-xam yaa ngi ci yoonu yàlla hatta yarji'a ba ni ngay e, e, dellu see Allahu akbar Allahu akbar ah loolu moo tax salaf yi nga gisoon leen ñu bari liñ doon ah daxala Shaama daxala al Iraaqa wa Misr wal Yaman nangam <laughs> waaw dugg na fii moo tax nga gisoon seen rexlaaj parce que xam nañ ne lii jaamu yàlla la te seen seen yéene dafa seetloon moo tax boo seetloo borom bi barkeel seenu dund téere yi ñu yor ci lislaam bi di wax ci hadith yonent bay saasaam ak tamit di tafsiru alquran yu jaar yoon yi yi nga xamante ne ñooy référence yooyu boo seetloo ñooy ñooy ci trois premiers siècles yi waaw waaw ay saxi imaamul Buxaari imaamul Buxaari kañ la dund jamono jooju imaamu lu ko jiitoon sëriñam imaamu Ahmad waaye lu ko woon sëriñu sëriñu imaam Ahmad yi ñoom al imaamu Maalik rahmatullah alayhim ñoom al imaam Ibnu Jurayj ainsi de suite ak ñeneen ak ñeneen waaw ñoom imaamu Zuhri seen kilifa ainsi de suite ñooñu ñoom imaamu Nasaa'i Ibnu Maaja rahmatullah ala al jamii boo seetloo ñooñu ñëpp foofu lañ dund. waaw te ku ci nekk ñu la waxee dañ naan dugg na fii dugg na fii c'est rare nga gis koo xam ne génnuloon lu bari comme imaamu Malik parce que Medina bi daa dugg fa woon te xam-xam bi daanaka daf fa ne woon même bu dee yeneen saxaaba yi ñu ngi woon feneen imaamu Malik léeg-léeg lenn li ko rëccoon bu demoon aj ndax aj gi ñëpp fay daje foofu la doon mottalee yi nga xam ne moo ko rëcc waaw fa la gise ñoom Ayyub ibn Abi Tamima as-Saxtiyaani sëriñam boobee waaw yu mel noonu waaw sinon moom bokkul woon ci ñuy doon génn lu bari sinon gin lu bari loolu moo doon li nga xam ne moo doon moo doon règle bi moo tax al imaamu ahmadu rahimahullah ibnu muhammad ibnu hanbal boroom ngir mi dañ koo laaj ne ko waa benn waaye ngii di sàkku xam-xam est-ce que lay benn waay boo xam ne nekk na fa moom xam-xam bu rëy bu bëree bëree bëri mu takkoog moom kese waaw tadu tadu toxu du dem feneen mu ne na génn na toxu na na na laxas na woyaasi jële ci an ulama il amsar waaw waaw bu ko defee mu jële ci boroom xam-xam yu wute yi parce que gis koo xam ne yàlla dajalal ci moom lépp lépp lépp lépp lépp loolu daanaka lu jafe-jafe la waaw waaw te bu imaamu Maalik waxoon Haarun ar-Rashid rek ba ko naan bon mooy yi nga xam ne ñoo naan li tax imaamu Maalik daal di bind Muwatta bokk na ci xalifa bi moo ne ko yow Malik maag yow ñoo fépp xam-xam <laughs> <laughs> waaw man ak yow du ay xali ay président yu xamul dara yooyu nga xam ne moom lañ miin léegi bu yàggut déedéet gaa yi njiit yi dañ doon am xam-xama ah. bu leen foog ne ay gaa yi lañ ñoo xam ne seen bopp yi këpp doonu ci won loolu moom biñ ñu ko miinalee mooy les layikaar banu layikaar waaw yi nga xam ne xamuñu tus ba pare jàpp ne ñoom xam-xam bi ñu xam zahiram yal xayaati dunya ak jàpp ne nag mooy lépp xeet ñëpp te xamuñu dara waaw xam-xam dañuy woote woo sax ay lacunes yu bari lañ ci am moo tax boo leen joxee réew ba nga leen koy jox ni gars yi doon bëgg di am espoir yu bari ba lañu quelques années la ñuy teg wala sax du mat at gars yëpp génn ci ñoom di leen móolu <laughs> waaw léegi la yoneen saa salaam waxoon nag ne njiit bi dina bon ci yéen mooy ki nga xam ne du ngeen leen ñaanal duñ leen ñaanal ngeen leen di móolu ñu lay móolu <laughs> waaw daa yoo xam ne saabu waa réew mi saabuñ jullee ñaan gu ñaan gu baax guñ am mooy rëbb yàlla yàlla nag ñu rëbbal boroom réew mi <laughs> ki jiite suñu réew mi allahumma akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha <laughs> ay waay borom bi yàlla na ñu génn waay waaw di jël mbëkk mi fu ne gaa yi di jaar fu nekk ngir mën a rëcc ngir échappé wu <laughs> yooyu sawaay parce que ñooñu xamuñu dara lu ñu seet yàlla ci li ñuy jëf waaw nga jox leen réew mi ñu luubal ko defar seeni affaire affaire nga leen topp après bu ñuy jeexal mandat dem dëkk feneen génn Afrique wala dem Afrique foo xam ne leer nañ kenn du leen inquiété loolu lu simple la ci ñoom waaye ku ragal yàlla dëgg-dëgg am xam-xamu diine ragal yàlla du doxale noonu jamais mu doxale noonu bon gars yi double nationalité la ñuy yor bi bu ñuy naan kii ñuy dem France toog waaw wala France wóoratul parce que France mën ngaa génn ñu sànni la am am nen ci sa bopp waaw après bon. Euh, bon booy extrême gauche bi nga xam ne ba mu déggee ne waa ji ba mu ne Afrique noonu la doon def moog yenn <laughs> militant africain yu mere waa après dañ leen di mënata rek après bàyyi leen ah justice bi ne bon liberté d'expression après moo tax dañuy dem foo xam ne ay royaume la comme ay Maroc yi saway <laughs> wala Arabie saoudite ñu yóbbu la foofu moom ah foofu daa am autorité de <laughs> waaw waaw loo defoon tojaange tojaange bu dee ñoom nangu nañ ba dugal la sam réew kenn ñemewu faa nekk di la saaga baa di la wax dara képp ku ko def di ko rëccu voilà yooyu ñooñu loolu la ñuy liggéey parce que amuñu ragalul yàlla gu mat waaw duñ ne duñuy julli de waaye dañoo ragalul yàlla parce que bu ñu ragaloon yàlla di seet yàlla ci seeni jëf loolu dooruñ koon doxale waaw waaye njiit yu xamul dara yooyu nga xam ne ñun moom lañ ñu miinal daanaka bañ amee suñu pseudo indépendance yi ba léegi loolu lañ newee woon wal iyaazu billah du façon yooyu ah ñii ay borom xam-xam lañ doon doon Seydina Haarun Haarun ar-Rashid <laughs> mu ne imaamu Malik rahimahullah maag yow ñoo fi xam-xam waaw léegi man nag xam nga ne xilaafa gi ma yor nekk xalifa talu ma nekk de nag di jàngaleeg yooyu di def yooyu léegi yow yaay bindu téere boo xamante ne nii boo Abdullah boo ko bindee moom lay moom lay forcer ñëpp waaw def ko muy programme fépp ci ci ci ci ci xalifa jullit yi Misr Sham hmm? Bagdad Médina Makka fépp Iraq voilà Yaman fépp fépp téere la ñuy jàngale waaw imaamu Maalik ne ko déet <laughs> ah saxaabaay yonent bay saa dañoo tasoon ci ci ci gox yi waaw mooy mooy ne xam-xamu yonent bay saa saam kese la nekk loolu day jafee wax waaw parce que saxaabaay yonent bay saa saam dañoo taxoon dañoo taxoon ci gox yi te fu nekk njàngalem yonent bay saam lañ fa doon lañ fa doon tax wasaare tam ñoo defar ñooñu kon ñooñu bëgg tënk ñëpp ci benn kese loolu day jafe loolu mooy xam-xam voilà loolu imaam Ahmad ne waajooju ni génn <laughs> waaw jëli ci fi nga xam ne fa la xam-xamu yonent bay saa saam tasaaroo ci kaw suuf waaw ay janti njolloor nekk fo nekk ñu dem na jëli ci ñooñee waaw an ulama il yarhalu yaktubu an ulama il amsar allahu akbar waaw <laughs> mu ngi noonu waaw jële ci nit ñi daal di dem te loolu barke da cee nekk ndax mooy li yonent bay saa saa ne yow yaa ngi ci yoonu yàlla waaw man salaka tariqan gis nañ ko même bu dee xadis bi am nay wax ci dëgëram ak ñàkk dëgëram mais xadis bi leeral na ko képp ku sóobu aw yoon di ci sàkku xam-xam di ci làmb xam-xam yow yaa ngi ci yoon woo xam ne borom bi dalay yombalal yoon wu la jëme àjjana te mooy yoon woowu mooy yoon wi nga nekk loolu la moo tax njàmbeen bi dina metti nii dina compliqué waaw fii mu ne booy jàng xadis nii di tàmbali waxu man waxoon naa la nag jàng xadis ça ne veut pas dire que qaala Abu Hurayrata radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam après nga wax noonu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan fil janna rawahu Muslim après mu jeex ah non non non ça va yaa gën a xam ne jàng xadis du lool kese ah <laughs> non ilmu riwaayati wa diraaya waaw loolu la diraayatan wa riwaayatan fexe xam non seulement côté càllale yi hadith bi nan la ñëwee ay yoonam ñan ñoo ko indi ak yenn saxaaba yoo indi yu mel noonu loolu lépp ba pare ak ña ko indi ci càllale yi jëli ko ba ci saxaaba ba ñooy ñan kañ la ñu juddu fan lañu ñu faatoo ñan ñoo leen jàngal ci ban jamono lañ nekkoon ñoo doon lan lan moo doon seeni gisin est ce que ñu dëgër lañ ñu la loolu nga xam ko ci kenn ku nekk ci ak gaa yi ni ñu bare waaw te nga bañ leen a jaawale ba pare nga xam saxaaba bi indi xadis bi tamit nga xam ci moom aslëf waaw <laughs> waaw nga xam ci saxaaba bi aslëf ñu naan mais biir xadis bi li bi wax nag lan lay wax nga fexe xam fiqu xadis bi te tamit di ci tënk sa bopp sinon wa xaamilul xadis bi ixtisaari an fahmihi kamasalil ximaari sinon moom ki nga xam ne day takk xam-xamu xadis jàpp xadis yi di mokkal yax yi kese waaye saa boo xëyee fekk ko mu ngi def lu wuteeg xadis yi muy jàngale yi muy jàngal ak mokkal waa mais kooku mook mbaama ye walla iyaazu billaah <laughs> war naa loolu moom mooy la alxuraan wax rek <laughs> alladina xummilu tawrata tumma lam yaxmiluha kamasalil ximaari borom bee ko wax di suuratul jumaa gaa yi nga xam ne dañ leen a yenoon tawraat ne leen aywa muy kàddug yàlla doxe leen ko ñu bañ ne duñu ko yenu duñ ko doxe borom bi ne ñoo ñoŋ mbaama yem kamasalil ximaari yaxmilu asfaara daxalam yenu am nay gànjaru na de précieux na baax na am na ay waleeri na mais lan la ko jariñ doxewu ko du ko dara kooku tus wal iyaazu billah aadana allahu min hada kon nag ah lii rëy na waaw man xaraja képp ku génn fii talabil ilmi génn di sàkku ji xam-xam yow lii la la borom bi di defana ah. waaw mooy yaa ngi ci yoonu yàlla da lay yëkkati dara yaay koo xam ne dafa nekk ci yoonu yàlla léegi al imaam al mubaarak fuur yi rahimahu llahu wa taala e, mu ne léegi nag xadis bi muy wax ci li nga xamante ne muy waaw e, lëkkaale bi am ak moom ak tamit e, lool nan lañ ko mën a dégge mu ne moom al imaam ay fa huwa fi sabilillah mu ne ay fil jihad mooy kooku day nekk ci fii talabil ilmi mu ne ay ay fardu aynin aw kifaaya mooy sàkku li nga xam ne mooy xam-xamu diine bi nga xam ne bu sharia bii nga xam ne loolu fardu aynin lay doon wala mu nekk fardu kifaaya am na yoo xam ne farataay jëmm la ci ku nekk nan laay julli nan laay woore nan laay kiiwee jàppe mais loolu farataay jëmm la maroo toog en tant que jullit nga nekk majeur bu yàgg ñu naan la sawaay julli jot na ne doo dem jàpp nga naan manumaa jàpp mais loolu amoo ci droit minimum nuñ koy defee nag ko koo war a xam non loolu moom amul kenn koo xam ne dañ naan la gaawul sawaay yow am nga janaaba demal sangu ji set luy sangu set loolu dama koo xam ah te nga am soxna wala soxna si am ay doom ak te xamu ci tous kon kooku mooy da nga naan mais mais kon kii lu doon def boo gisee say règle say bërëb yooyu après na ngaa war a sangu mu naan luy loolu waaw dinaa sangu nii ngir set rek la sangu janaaba lañ la nga daan luy loolu loolu xaw ma loolu kenn amu droit naan xaw ma ko loolu fardu aynin la waaw loolu farataay jëmm la koo xam ne nit ku nekk da koo war a xam fii mu ne bu ma demee di aji makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifa wa takrima man awma droit dem xaw ma dara ci li ñuy def waaw su ma ñëw gaa yi di téer sax ma ne bon grawul ah daa tàng ah man toog sama hôtel ici voilà di naan jar di naan waaw te dina baax yàlla yàlla nangul ñëpp yow yaa yaa di fontukat loolu kenn du la ko may <laughs> waaw yooyu daa nekk yooyu day nekk fardu ayn wala kifaay yi nga xam ne ñooy gën a xóotal ak yenn yi nga xamante ne bon ñëpp soxlawuñu ko dëgg-dëgg di ko xam ñoom ñëpp loolu waaw bu ci ñenn ñi taxawee wàcc na ñeneen bi voilà loolu la imaam Ibn Mas'ud doon wax dañ ko doon fàttali bi weesu man lam yata'allam ilma al-fara'id ah, ah wa talaqa wal hajja fa bima yafdulu ahlul baadiya képp koo xam ne maîtriser woo jàngoo te xamoo xam-xamu miraas xamoo xam-xamu li nga xamante ne nii mooy eh, li jëm ci eh, talaax mooy fas mooy fase ah waaw fase loolu xamoo ko waaye xamoo li nga xamante ne mooy xam-xamu aj xamoo ci dara xamoo ko kooku nan nga tanee waa kaw gi doone woo leen tous voilà wal iyaazu billah léegi sauf que yooyu par exemple ak talaax duñ ne ki jullit bu nekk par force daa war a xam-xam-xam mais képp koo xam ne day dugg ci sëy moom bi yoboo nga xam ko waaw parce que sinon bu dee xamoo ko ba dugg ci sëy am na ñoo xam ne en ba leen seen seen soxna yi xaraamee bu yàgg la waaw parce que ñoom saa bu ñu meree soxna si tuuti rek ne waay fase naa la waaye waaw ñoom seen yoon nawu ci mais daanaka wax nañ ci ay cinquantaine yoo xam ne mënuñ koo compter sax ba pare nekk ci sëy bi ba léegi alors que ñooñu ba mu leen xaraamee mooy ba mu nekkee moo tax Ibnu Umar waxoon nañ la ko fi radiyallahu anhuma di Abdallah waa ji ñëwoon di ko wax loolu quoi waaw naan moom moom moom day fonoonu saabu soxnaam kiiwee rek mun a ko fase na mun a fa lan ñaata yoon mun a ko muy ëpp ne man xaw ma manuma koo compter tellement dafa bari mun a ko yow ba nga ci defee ñett ci la la xaram mu naan ko déet waaye bul def lool mun a ko kan moo def man maa def wala yow yaa def da ngeen di fooy diine yàlla ji voilà loolu mooy yooyu par exemple nit ki mënuñu ko permettre ñu naan ko voilà duggal ci sëy bi xamoo lool yow xamoo nooy liñ doon sàng sangu set xamu ngeen ci dara xamu ngeen li nga xamante ni mooy yu mel noonu loolu nit ki da koo war a xam sinon bu dee ne du yooyu moom même paraïbe bi muy wax c'est pas obligé nit ku nekk mu xam xam-xamu miraas voilà yooyu dafa xaw a kawe mais <laughs> mais yooyu noonu euh, liñ la bëgg a wax daal mooy que ne euh, léeg-léeg day nekk ci voilà bu fi ñenn ñi taxawee wàcc na ñenn nañu voilà kon loolu al imaam al mubaarak fuur yi mu ne lool mooy xam-xam booboo dina tax ñuy wax yeneen xam-xam yi nag ñëw ci gannaawam voilà mu ne fa huwa fi sabilillah waa léegi ci yoonu yàlla lool loolu nuñ koy dégg mu ne ay fil jihad mooy ci jihad la nekk ah lima lan mooy lëkkaale jihaad yi kii dem di xare yi ngir li takuna kalimatullahi ulya ulya kàddu yàlla féete kaw mu ne lima fi talabil ilmi min ihya ad-din ndax li nekk ci sàkku xam-xam ci yëkkati mooy dundal li nga xam ne mooy diiney l'islam kii sàkku xam-xam li ñuy sàkku day gën a dundal diiney l'islam wa ba pare toroxal shaytaane moo tax yonent bay saa saa am ne woon maa ngi wat yàlla ne la aalimun waahid xayrun inda allahi min ashaddu bok ala ala shaytaani min alfi aabid yeneen tubaab yi saa saa ne maa ngi waat ci ki nga xamante ne nii ci yàlla que ne benn boroom xam-xam benn kese kese kese kese waaw benn boroom xam-xam moo gën a tar ci saytaane ci mil jaamukatu yàlla yoo xamante ne nii dañuy jaamu yàlla te ànduñoo xam-xam benn boroom xam-xam moo gën a moom la saytaane gën a ragal waaw bu gisee boroom xam-xamu diine boo xamante ne danaan hé hé kii moom yàq na samay affaire yépp kii di lépp lu ma fi nar a def ci mbooloo mi dina ko yàq waaye bu dee daa am mil ñoo xam ne foo leen fekk ñu ngi yori kurus waaw foo leen fekk ñu ngi julli foo leen fekk ñu ngi woor mais ànduñoo benn xam-xam waaw mais nag fugg am nañ fugg waa bëgg nañu mais suuf ko xam-xam amu fi ñooñu moom bu dee mil lañu saytaane ñoom la gën a ñeme danaan ah junni yi moom bàyyi leen maa moom ñoom ñii ma nekk ak ñoom waaye boroom xam-xam de moom mukk parce kii moom kii moom kii baaxul ah <laughs> ci samay affaire <laughs> kon loolu lu tax yore saa saam di ko wax mooy loolu voilà. parce que wa izlaali shaytaan day toroxal shaytaane parce que xam-xam leer la te shaytaane lëndëm la ki am xam-xam mooy mu ngi jéem a taal lampe foo xamante ne nii ka fa nekk solul dara xam nga shaytaane daa rafle <laughs> iblis fii mu ne dungu la def <laughs> waaw dama ne dungu moom iblis te ku ñàng la ku ñaaw la te bëggul nit ñi gis lu ñaaw loolu di ko daw waaw moo tax kenn di problème ci benn gox wala benn néeg yaay ñëw néeg boo xam ne gaa yi kenn solu ci yére nga bëgg a taal lampe ba eh, eh. tey moo am problème Iblis nag loolu la <laughs> Iblis fii ma ne dafa ñàng te dungu la def solul dara te dafa ñàng dafa nekk koo xam ne ku xesaw la ku salte la ku naqaree gis la waaye nag day wan gaa yi ne dafa rafet wa zayyana lahumu shaytaanu la hudhud waxoon te waxati na dëgg musa njubb wala Musaa njubburi ne seytaane moo leen taaralal seen jëf ya <laughs> voilà léegi kon mooy islaalu shaytaan xam boroom xam-xam bi foo ko fekk non seulement day dundal diine ndax fu diine dara wàcce nit ñi ndax réeré wàcc diine mu leeral foofu ba gaa yi teguwaat ci yoon teguwaat ci raay bi bu te loolu mooy toroxal seytaane seytaane day wa itaabu nafsi waaye bakkan nag euh, loolu du neex ci moom nga teg ko ci yan ko ci waaw ba ni nga xamante ne mbir moom noonu lay mujj nekk sajiya nekk li nga xamante ne nii mooy jikko ci moom Eh, kama fil jihaad yi comme ci jihaad ah jihaad lii la jihaad waa ji day yëkkati diine day toroxal saytaane te bakkanam da ci ko ciy taral da ko ciy mettil waaw parce que quand fi flèche yi daleeg Thomas Hawk yeeg f yi di sànni largay bomb ak wala flèche yi di naaw xeej yi di naaw moom ah foofu am na fu ko gën simple de lal yu nooy yaa ko gën simple de waaw di lekk lu neex tey naan lu sedd ci tàngoor bi moo gën a simple nekk ci terrain de guerre ah. loolu nag nga xam ne jiyaatkat noonu lay def mais kii sàkku xam-xam it am na benn façon boo xam ne loolu moo ko bokkaleeg moom wallahu tabaraka wa taala